ba du leen neex wax waaw nee na man bi may commencer di saaga sax damaa jékki rek yéeg ne man nii léegi damay saaga ma ne é xaaral man ma gaaw jóge fii ah, waxoon naa la alhamdulilah boroom bi def na ah yal na ko boroom bi barkeel mu jàng ba pare bay liggéey ci la nga xam ne moom la doon jàng waaw ñu ngi koy ziar de passage <laughs> déggee dina xam ku ñuy wax <laughs> waaw waaw akbar waaw alhamdulilah moo tax loolu boo fi saagaa temps bi dañ koo dañ koo dañ koo dëgg dañ koo digal moom amul amul du ahli ah ndax bu jaaree asamaan ñu tëj rëbb gi jaar suuf ñu tëj ndejoor ñu tëj càmmoñ amul fu mu jaar mu dem ca waaja te rëbb te temps bi nga rëbb bu dee ahli la mu dem ci moom bu ko doonoon mu dellu ci yow kon yow par force day dellu ci yow te waxoon nañ la la Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma hadis ba nekk sunanu Abu Daawuda na ko noon imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima indi nañu ko këne dafa am Ibn Abbas na dafa am benn waay radiyallahu anhuma bu rëbb bu temps bi alhamdulillah anna rajulan la'ana ar-rih wa qaala <laughs> fekk bon ni mu woon mooy à vrai dire euh, li moo ko doon ëff waaw <laughs> fekk yonent saa salaam mu ngi woon ci seen biir ngelaw lu bari ñëw ngelaw lu fort di ëpp waa ji di jéem a xëcc làmbaay bi làmbaayu kawam bi ngelaw li mel ni lu koy xëccoog moom xam nga rek léeg-léeg nga kii dem ngay xëcc sa baxana rek affaire bi naaw nga téye affaire bi demaat bay teg affaire bi naawaat ngay xëccanteeg moom <laughs> waa lu mel noonu moo ko dal léegi rek fa laanaxaa mu rëbb ngelaw yi way jaw <laughs> rek rëbb ngelaw yonent ba saa saam ne ko eh laa talaanha fa innaha ma'mura wa innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahli raj'ati al-la'natu alayhi allah allah yeneen saa xam ne ko ay bu ko rëbb ndax ngelawu dañ ci ndigal leen dañ koo digal moom amul moom laa amul xel amul dara dañ koo def loo waa léegi boo saagaa boo ko rëbbee moom dañ koo digal wa innahu te mu joxe loo xam ne na ko ñëpp yëg te moo moo xadis Abu Darda bi nag ñoo lu foofu koo xam ne rëbb nga xam ne yelloowul ñu rëbb ko rëbb ma day dellu ci sa kaw rëbb waaw day dellu ci sa kaw ne la nga am problème kon loolu jaru la doya dal c'est tellement grave waaw toog rek di saaga noonu koo gis ñu mel noonu boo leen mënee laay biir laay leen biir bu dee julli lañ même bu dee atee lañ sax gëmuñ dara nee leen bon ci côté euh, ne bon est-ce que le vent <laughs> euh, est intelligent est-ce qu'il est doué de raison waaw <laughs> du ñu man lu dul la déet xoolaat la mais alors pour quelle raison alors je me permets ou quelqu'un se permet d'insulter levant bi nga xam ne amul raison amul kii voilà est-ce que c'est raisonnable yu mel noonu bu dee jullit nga fàttali ko aaya yii xa waxu yonent bari saa saa yoo ne ko attention parce que li ngay def c'est grave moom du ahlala dañ koo digal ci digalu borom bi la ne te boo ko rëbbee moom yelloowul ñu rëbb ko amul dara looy rëbb te yelloowu ko loolu yonent saa ne rëbb ma day delloo ci kasa kaw waaw boobaa nag ah ñi nga am sérieux problème waaw moo tax boo rëbbee eh, temps bi wala ngelaw li na la forcément rëbb moom day dellu ci say kaw moo tax it seetal fo façon nit yooyu xoolal seen dund <laughs> tout temps ñu ngi ci ay problème waaw tey temps bi la ñu saaga temps bi bu subaa ñu ci beneen problème saaga loolu mooy engrenage la ñuy ne parce que li ñuy rëbb kat saaga day dellu ci seen kaw tout le temps parce ñooñu laysu bi ahla wala laysat bi ahla affaire yooyee nekkuñ loo xam ne ñoom dañoo yelloo ñu leen di rëbb parce ñoom dañ leen a ci digal lañ nekk waaw waaye nekkul ñoom ñuy doxal noonu kese kon nag yeneen saa salaam suñu digg lëkkaale xadiis bi fii di wane ne loolu dafa xaram parce kenn du ne laan laan ak rëbb ak ngañ guy dellu ci yow nga xam ne day lay fracasser yàqal la phagocyté say affaire ak yow ci sa bopp ñu ne loolu dañ koo sit noo dafa xalaat baabu tere am na yi tere mooy tere goo xam ne tahrim la an sabbi réex di ŋaññ li nga xam ne mooy ngelaw li waaw léegi nag nit mën naa ñëw ngelaw li li muy indi ah, man na bañaa ànd ak sa bakkan man nga la bañ a arranger tamit pour say marchandise yoo xam ne sa mbiru bopp yoo xam ne c'est réel waaw leer na li ci <laughs> waaw yow bi nga xam ne ci nga indi teg sa jalu suuf bi ngir man koo sëkk rek ngelaw li foofu commencé nga suuf suuf war a naaw xam nga loolu du la arranger yu mel noonu bu amee. wala ay tempête sa garab yi yi nga ji ñu ngi doon ñor sa teeru raisin bi jekki rek gaa yi annoncé des yoo xam ne leer na la bu ñëwee pieds yëpp lay damm pieds de yëpp na naan tërëp mu damm sa toolu gerte bi non non surtout dugub bi nga xam ne ñëw nañ ba ca kaw nekk suuna lépp lay saagaagal te ñoroguñ xam nga ko waaw te àllu Bawol bii fan laa mën a gaa yi annoncé ne des tempêtes yoo xam ne des cyclones yoo xamante ne xaw ma deux cents wala trois cents way xaw ma lan kilomètre par seconde wala par minute waaw mu leera ne gis na sa seng bii <laughs> tiim la wala sa chaume bii sa toit de chaume bii tiim la sa néegu ñax bii boo moytuwul tey lay teggee ko bu ngelaw li ñëw ñëw leer na la yow defar bi lii il ne fait pas face ci kanamu ngelaw li waa léegi bu boobaa nooy def da ngay saaga ngelaw li déedéet yoneen saa salaam nag ne bu ngeen gisee lu ngeen soobu lu leen neexul ci mbir yi faqulu nee na allahumma ñaan leen borom bi ñu ngi annoncé ñaan leen yàlla waaw jël leen seenu matuwaay fépp foo xam ne man ngeen barricade wu waaw annoncé nañu te waxoon nañ la loolu ci xam-xam yu baax yi la du l'astrologie waaw l'astronomie bokk waaw nga xam ne astrologue yi nga xamante ne ñoom ñooy kàcckat yi waaw di wax ci biddiw yi déedéet lii mooy bi nga xamante ne mooy bu baax bi waaw di wax ah que ne voilà gis ngelaw yi fa ñuy jóge calculer seenu daw ak tamit kaañ ah la ñuy àgg bërëb sàngam te nii nga xam ne moom lañuy ñuy dawee dañuy gën a ñu wax ne def leen attention waaw def leen attention waaw loolu mooy bu baax bi l'astronomie mais l'astrologie bon la def <laughs> xool biddiw yi naan yow sa biddiw waa di nga am chance yow nangam ak nangam kàcc kat mais bii mooy bu baax bi léegi loolu annoncé nañ ginnaaw bi nga barricade woo waaw sa magasin yi nga xamante ne boo moyul ngelaw bu ñëwee lu lay ravager nga fexe jël ay bois yoo xam ne moom ngay def plaqué ko ci boo manee ak ci buntu yaag yooyu gën a mbir yi da ngay jël say matuwaay tàllal sa box sa loxo sa borom ci xol bu toroxlu ne ko allahumma yéen saa sam ne wax leen lii ay eh, suñu borom inna nasaluka min xayri hadihi ar-rih ñu ngi lay ñaan ci yiiwu ngelaw lii di waa ji upp wala bii di upp nii wa xayri ma fiha ak yiiw gi nekk ci moom wa xayri ma umirat waaye ngi lay ñaan yiiw gi nga xam ne lañ ko yónni waaye bu dee ne lépp lu yiiw lu nekk ci biiram ñu ngi la koy ñaan waaye lépp loo xam ne lor la wa na'udhu bika min sharri hadihi ar ñu ngi lay ñaan nga musal ni ci mbonu ayu ngelaw lii wa sharri ma fiha ak mbonu li nga xam ne moo nekk ci biir wa sharri ma umirat bi ak li nga xamante ne mooy mbonu li nga xam ne moom lees ko yónni moom ngelaw lii nga xam ne mu ngi upp nii waaw loolu lii la allahumma inna nas'aluka min xayri hadhihi ar wa xayri ma fiha wa xayri ma umirat bi wa na'uudu bika min sharri haadihi riih wa sharri maa fiihaa wa sharri maa umirat bihi benn allahumma inna nas'aluka min xayri haadihi riih wa xayri maa fiihaa wa xayri maa umirat bihi wa na'uudu bika min sharri haadihi riih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bi ñaar ñett te mooy mujj allahumma inna nas'aluka min xayri hadhihi ar-rih wa xayri ma fiha wa xayri ma umirat bi wa na'uudu bika min sharri haadihi riihi wa sharri maa fiihaa wa sharri maa umirat bihi voilà jàpp lii di ko wax moo gën nekk fi di saaga temps bi waaw loo xam ne ci ñun lay dellu ci ñun lay dellu laa ma xaala waaw kon wax na la fii xadiis bi suñu kaale suñu buntu wax nañu kon tere yi nga xam ne mooy laata subbu yooyu saa sam dañoo tere bu leen saaga yow jullit daa am noo war a comporte woo da am model daa am koo xam ne moom ngay déglu ay digalam tey bàyyi ay kooku mooy kan rasuulu rabbil alamin ndaw bi nga xam ne moom la yàlla yor ci suñu ci ñun jaan yi ngir ñu taxawal ko fi moom lu li mu gërëm moom borom waaw waaw la mu ñu jàngal nag loolu ngay topp mais pas ñi xamul ci nasaraan teg façon nit ñi nga xam ne du ñuy nasaraan sax ay jullit lañ mais xamuñu dara dañ leen a yaakaare diine nga dégg leen yooyu am ñuy waxe ñoom it gox ba ñu dëkkee ba ñu miin ñoom ñuy waxe waaw di gaafal galaw lekk waaw ay nangam hoo moom nangam ak nangam ma ne yooyu yëpp yaxi caaxal la waaw waaw te boo ñaanee lool nag fiqhu du'a daa am boo ñaanee yàlla musal la nag ci tempête yii ngelaw yii cyclone yii ak li nga xamante ne mooy lu bon la ne ca biir aywa ak ayu lañ ko yónni te ñaan ko yiiw ba léegi yow est-ce xellu na ci boobu nga jël sa gaal teg ko ci ga ci kii bi ci ci ci géej gi déedéet ngelaw yoo xam ne xam nga day dëppi gaal bato yu mag yi dañuy tànge bay waaj wadd yow nga yor sa gaal gu ndaw gii naan da ngay dugg te yaa naan non ñaan ah saway yow loolu mooy fiqu du'a loolu mooy dégg ñaan loolu la yow yow yaakaar nga ne loolu la déggoo sànq ñu la ginnaaw bi nga bari kade jël say matuwaay fépp koo xam ne man nga koo fatt ak ay plaque plaque pla ay ay ay bant yoo fay def yoo xam ne moo lay moo lay musal ci côté boobu nga def ko waaw tey ñaan sa borom da ngay jël matuwaay waaw da ngay def nag Imaam Ibnu Sa'laba defoon radiyallahu anhu ba ñëwee dafa takk gileemam ba bare daal di ñëw dooru nuyu yoneen saa salam mais ñëw bàyyi sa jëlee muy taxawaalu jàppoo takkoo ko defoo dara dem naan da wàkkiirlu yooyu saa saa na hey demal nga takki ko pare te nga wàkkiirlu waaw kon faut pas déconner jël sa kii yi ah wala bi am fu bi bi bi bi bi anfusikum ah ila tahluka waaw bu leen jël seen bi ay diikum bi ay diikum waaw bu leen sànni seen yoxo yi waaw mooy seen bopp ci loo xamante ne nii eh, eh, eh, da leen di lor loolu bu leen ko def loolu bu leen ko def waaw parce loolu daa bokk li nga xamante ne nii ci genre xaw ma sax kooku nan nga koy tudde quoi waaw bu leen jël seen bopp sànni ko ci leen di lor wa ahsinu day leen rafetal mooy lan di dégg ñaan ak fiqu ñaan defe na rafet ngir protéger wu ci lool te ñaan ñaan ji loolu mooy wa ahsinu fii inna allaha yuhibbul muhsinin lii mooy mbir mi kon nañu yaraat suñu làmmiñ ñi yaraat suñu bopp te képp koo xam ne war nañ la biir koo xam ne nii mel bu vent uppee mu saaga bu seddee mu saaga bu tàngee mu saaga bu mbóoyowee mu saaga ay ngelaw lu ne la yéen di borom bi moo ko yónni looyu ci nekk ci biiram di <laughs> waaw ngelaw li nga xam ne day ñëw seddu guy ci hiver bii nekk bu ko saaga de laa tasubbu ar-riih <laughs> bu leen saaga ngelaw de bu leen ko saaga waaw bu leen ko saaga bu leen ko saaga waaw am na ngelaw yoo xam ne borom bi ci lay jaare dimbali jigéen eh, eh, waayu ngëm yàlla yi yeneen saa sa moroom ne nu surtout bis sabah allah <laughs> man dimbalee nañ ma ngelaw loolee nga xam ne day tàng ta waaw as-sabah ba pare mu ne wa uhlikat aadun bid dabuur te alak nañ aad ad dabuur muy ngelaw loo xam ne ñu sedd guy la ba pare daal di euh, daal di tooy mooy ngelaw la boo xam ne day am humidité moom lañ alake waa ñi nga xamante ne mooy waa dabuur aad waa aad boobu dañoo dummóoyu dabuur lay ñëw mel ni dabuur war na gannaaw mu ñëw faagaagal leen asaba dañ koy woowe tamit alqabul waaw waaw boobu lañ dimbalee way ngëm yàlla yi lum ci man di nekk yow ngelaw gu mën a upp lii moo war a nekk sa xol lii la war a fekk nga mu pare sa làmmiñ di wax lii la yeneen saa sam wax loo te ngay jël say musluwaay di muslu tey ñaan yàlla xéewal gi nekk ci moom tey ñaan mu musal la li nga xam ne mooy weñso ak tartar yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoom kon loolu eh, nañ ci bàyyi xel jullit day yar boppam ci toute circonstance xam ne lépp da koy delloo ci boroom bi tabaaraka wa mi nga xam ne mooy aji defaa koon gi waaw aji dogal ji aji defaat kon ci jamonoon ji àddinaam bi lu ko soob du yow yaay décider waaye oh saison de waay loolu doo ko wax waaw seddaay bi waay yow waay géen waay seddaay bii rek saaga waay bii tàngoor waay yow saaga en plus mooy yow loolu nga wax la am kenn mas naa wax loolu ba loolu jariñ dara ba pare danga ci am sànju sa borom waa lu la tee wommatu te nga xam ne fii dara du fi xew lu dul lu soob yàlla te ngelaw lii li ko soob kese ci am ñaan ko nag la nga xam ne mooy xéewal gën a ca ngelaw la moom mii boroom ngelaw li moom mi ko digal waaw <laughs> san ba ca banu Israël bi nga xam ne ci la doon xare kii bi waaj a dugg quoi jant bi mu ne eh. <laughs> mu ne ko yow mii de dañ laa digal comme man mii ni nga xam ne noonu dañ ma digale waaw jant bi <laughs> innaki ma'mura wa ana ma'mur allah <laughs> waaw yeneen saa salaam gisoon nañ ko xadiis cinquante huit mooy teggin yi xoolal yonent yi alayhi salaatu salaam ni ñu jàngal mu ne dafa benn yonent ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam boo xam ne ah dafa doon xare loolu ñu xam ci ne xare kon du yonent saa salaam kese moo xare ah. voilà comme loolu dafa mel erreur la bu ma dégg ñenn ñi di ko wax non mais Seydina Daawud bi xisatu bi doo nekk ci euh, suuratu euh, Baqara bi mu naan wa qatala Daawud Daawudu mais loolu xare la woon <laughs> wa banu Israa'iil in qaalu li nabiyyin lahum lanaa malikan nuqaatil fii sabiilillah <laughs> waaw bañu naan yonent seen yonent bañ neewloon naan ko yebalal ñu ab buur boo xam ne bu ko defee ñu xare ci yoonu yàlla ba mu leen doon wax li waxoon ñu ne ko la famaa la naa lan moo tee ba ñun duñu xare ci yoonu yàlla te nàngam ak nàngam ndeke dañ doon kàcc waaw mooy ñoon du xare la woon ba sëy naa Daawud di rey Jaalut di Goliath hmm? kon loolu léegi yonent bu benn yonent yonent yàlla yi alayhi salaatu wa alayhimu salaatu wa salaam hmm? ah. da doon xare ginnaaw mu joxoon leen seeni instruction ci gàttal daal mu xare jege dëkk ba laata lu jege euh, julli tàkkusaan wala loo xam ne jege na ko waaw ah, mu wax jant bi ne ko innaki ma'mura yow de dañ laa digal waaw gis ne neewul yoy jant bi eh, nangam wa anaka manit dañ maa digal ndax ci digalu saa borom laa nekk yow it ci digalu même borom bi muy yàlla ci nga nekk léegi lu mu wax dana jant bi yow dafa ba jant bi lu man mu ne allahumma hbisha alayna fa hubisat hatta fataha allahu allah lii mooy teggin yi nga yonent yi jàngal jant bi luy yoonam ci li xew waa canicule bu amee luy yoonu jant bi jant bi moo jant bi guddi gi bu guddee parce que da ngaa nekk ci problème mais guddi gi moom lu mu ci <laughs> ah seddaay bi bu wax jaw saa kaay <laughs> saa pic partout mais lan moo ci yoonam dañ koo digal waaw ngelaw li di waddal seen bagage yeeg seen seng yeeg fu nekk mbir yi naan naaw bunt yi jàllaañoo waa mais lu ci yoonam dañ koo digal waa doo teel doo doo tourner ci ki nga xam ne mooy sa boroom di boroomam comme ni yonent bi saa salaam def waaw ne ko yaa shams innaki ma'mura wa ana ma'mur yow jant bi yow de yow dañ laa digal man dañ maa digal allahumma ee eh, saa borom ndax jant bi laa tadur wala tanfa du lore te du jariñe ay suñu borom ihbisa alayna yal na ko téye ci ñun ba kera ñuy àggale lii nga ñu digal muy jihaad ji ñu nekk fa hubisat borom bi ca saase mu nangul ko retardé tëddug jant bi ak ak doxu jant bi waaw ba ni nga xam ne noonu lañ koy hatta fataha Allah ba borom bi ko téye ubbi alayhi may ko ngañaay kon lii mooy li nga xam ne teggin yii la ñu yonent yi quoi alayhimu salaatu wassalaam daal digal waaw waaw ngelaw ci ndigal la ne waaw kon nag bu leen ko saaga bu leen ko ŋàññe waaw bu leen ko ŋàññe ndax boo ko ŋàññee kat xamal ne ah li ñu waxoon a ci ne de kan moo ko bind borom bi waaw te loolu ñépp ko xam fii mu ne waxoon nañ ko fi waxati ko waxati ko ñépp ko xam bu ma ñëwee fekk benn kër buñ tabax ma xool kër gi saaga waaye quel kër de lii mooy ki ko saa ki ko tabax ngay saaga waaw parce que kër gi moom lu mu <laughs> mooy ki ko tabax moom moo nangam tan wal iyaazu billah léegi imaginer yow bi tabaaraka wa sonni ko yow nga saaga loolu moo tax mu ne woon doomu aadama bi de mu may ŋaññ te waru ko de waaw yasubbu ni ibnu aadam allahu akbar yasubbu dahra waaw day ŋaññ li nga xamante ni mooy temps bi wa ana dahr te borom bi man maay temps bi est ce mooy temps bi nii mooy moo fi def temps bi mooy rabbu dahri waaw yuziinu ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahru <laughs> bi yadi al amr uqallibu al layla wan Allah hadith sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne borom bi ta yoneen saa sallam nee na borom bi nee na yudiini ibnu Adam wal hadith fi sahihayn waaw Allahu akbar mu ne doomu Adama bi alayhi salaatu salaam de daf may lor man borom bi ci kàddoom yu ñaaw yi muy wax nan la koy defe yasubbu dahr day ŋaññ temps bi tel temps de saaga waaw yu ñaaw yooyu ngay dégg borom bi ne waana dahr man maay boroom temps bi maa ko fi def ana rabbu dahr waaw waaw maay kii soppande ko ci temps bi nga xam ne moom lañuy ñuy kon boo ŋaññee temps bi ka ko fi def ak ka ciy soppande ko dëgg-dëgg moom nga ŋaññ moo tax mu ne bi yadil amr sama loxo kese la nekk mbir yépp bu may jàllar bi man boroom bi al-layla guddi wan nahaar ak bëccëg kon guddeeg bëccëg yooyu du ñoom ngeen war a dem di wax dara bu ngeen amee lu ngeen di wax wax leen ma ko man boroom bi te ci teggin ñaan toroxlu wan na ay jaam ngeen lu ma ci bëgg a teggi ci yéen ma teggi ko lu ma dawaloon nag ci sama ndogal bu dëkk mu daw ci yéen ndax ay jaam ngeen man maay borom lii mooy li jaadu mais xamul dara yi nekk fi di insulter le insulter euh, le mois de le de madame quelle tempête de quel quel ouragan de wal iyaazu billah yal nañu borom bi may Abdullah ñu jikkoo jikkooy habibihi jikkooy soppeem bi sallallahu alayhi wasallama kon dañuy yem noonu insha allah bii di ñëw ñu gis hadis bi nga xam ne mooy bi ci tegu niroo na ak moom waaw waaw <laughs> waaw bu ko defee foofu nañ gis ne mooy la digle foofu mooy ñaan bu mel nii comme bi Seydina Ubay indi fii moom ngay fexe jàpp ko man ko boo gisatee yooyu nga dem ci sa borom bu dee jàppoo ko noonu sax euh, mais am nga maanaawu hadis bi nga ne jàpp moon xadis boobu te teew woo ko te tamit amoo foo ko mën a gise léegi nga ñaan borom bi maa ngi lay muslu maa ngi ñëw ngir nga musal ma ci bépp ay bu nekk ci taab yi ci ngelaw lii boobu ak tamit ngelaw li nga ak li nekk mooy maa ngi lay ñaan nga musal ma ayam ak ayu li ci biir ak ayu leen ko yónni te di la ñaan li nga xam ne mooy yiiwam ak yiiwam di nekk ci biir ak yiiwu li nga xam ne moom lañ ko yónni jeex na ak sa xol ci sa boobu kooku du paniquer bu nit ñi paniquer non tsunami la ay jooy saaga na ay way jile tsunami bi kay tremblement terre bi <laughs> saaga sa saaga lan la wàññi lu dul dalay yokkutu eh? lay <laughs> day wane ni nga mel te tamit di nga am sànjum sa borom ci loolu ngay def wal iyaazu billah kon nag nañu